yi nga xam ne moom lañuy jële ci leetre yi ah. bi ci njëkk tamu feeñ lool mooy que ne suñu diine jii diine l'islam mooy comme niñ ko waxewoon ba ñuy tàmbali defoon ko genre mëmbëstal mooy diine la joo xam ne du diiney ma sàmba du diiney ma demba du diiney waa diw waaye diiney àddina bi yëpp la diiney mbindeef yépp mbindeef yépp lañ du diiney arab ba nit ñi foog ne arab yi ñoo cëpp cër ku ci ku ci ku ci newul ku dul arab loolu amul loolu amul moo tax alayhi salaatu wassalaam comme que il faut mu tàmbalee fenn Quraysh la tàmbalee Quraysh la tàmbalee il faut nga tàmbalee fenn mooy nit booy defar mënoo tëb ne man Sénégal j'ai le constat comme presque tout le monde l'a ba moom vraiment en matière de jikko et tout ça c'est pire quoi ça de pire de de de de en pire day gën yàqu. léegi man li may def damay changer dëkk ba. waaw corruption bi tas na. pomm tas na. mais caaxaan yi tas na télé yi yàqu na te moo gën a jouer ci rôle yooyu nga ne man ni may def damay tëb changer Sénégal ci benn bés loolu man da nekk wala dama koy def ci benn weer man da nekk c'est impossible c'est impossible alayhi salaatu wassalaam nan la changer Quraysh nan la changer àddina bi nii clic bâton magique amu fi woon de loolu du bâton magique ah. gis nañ fi mu jaar est buur yàlla mënu ko woon ah kay innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun suñu boroom mënoon na ko di moom mbiram bu nammee dogal bëgg lenn lenn rek kun nekkal fayakun mu nekk waaye defewu ko noonu de ndax lan lii mooy sunanullahi fil lii mooy sunanullahi fil ard walan tajida li sunnatillahi tabdila walan mbir yi demee noonu mooy loi yi nga xam ne yu naturel la yu yàlla teg ci àddina bi mu loolu doo trouver yooyu yàlla tëral doo gis lu ko changer ne mooy ku bëgg dara foog nga sonn te tamit dafa am processus booy jaar oh. yonent bi alayhi salaatu wassalaam Quraysh la tàmbalee ca wa anzir ashiratakal aqrabin waaw mu tàmbalee waa ñoñam mm-hmm. ñi ko gën a jege waa Banu Hashim mm-hmm. di yéeg waa Banu Maxzum di yéeg di dem di def noonu ba ni mu wëre ci arab yu hatta ila al bi ñooñu commencé di dugg ci l'islam ñu am paix ak léegi nag muy géew bi ñu gin koo war a mën a yaatal waaw mu gën koo yaatal par lan manul fu nekk ci kaw suuf jamono jooj mu dem fa taxaw fa ni woote man da mais mu dagg délégué li nga xam ne mooy risalaam ndax ñun risalaak yonent ci ma alei satu xeetam dañ cee am paar boo xam ne moom moo tax ñu am ko ci Allahu akbar moo tax mu doon wax ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee benn aaya la waaw fal yuballigh gis nañ keroog li mu doon wax hajjatul wadaa aju tàggatoo gi fal yuballighu ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib bi muy laajte hal ballaxt ndax ndax matale naa ndax jotale naa ñu ne ko xat ballaxt ya rasulallah ne ko matal nga yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne fal yuballigh shahidu minkum al-ghaib ki nga xam ne moo fekke sama wax fekke sama discours takk sama discours na ko jottali ñi nga xam ne ñoom dañoo absenté nekkuñu fi ndax kat rubba rubba ghaibin afqahu wala adra afqahu min min min saami aw kama qaala alayhi salaam amaana koo xam ne nekku fi boo ko toxalee sama wax moom mu xam ci loo xamante ni su ko fekkoon xamu ko ci ndax loolu mooy fadlullahi yutihi man yashaa'u wallahu dul fadlil azim mooy ngëneelub yàlla bu màgg yi nga xam ne da koy jox ku ko neex te buur yàlla mooy boroom ngëneel yu mag ku màgg mooy l'islam du diiney arab du diiney saraxolle du diiney tukulóor te euh, euh, moo tax arab bi manula gis suédois bi mu nekkub jullit mu foog ne moom moo ko ëppale ci diine ji loolu man da am loolu man da am waaye tamit wolof bi man de gis balante bi nekk ci lislaam bu foog ne moom moo ko cëppale daal wala tukulóor bi foog ne moom moo dina comme que surtout Sénégal nga xam ne ñoom en général ñoo njëkk a dugg ci diine bi mais njëkk cee dugg tekkiwul ne yéen moom diine bi mooy diine ji du diine du du diine Médina du diine Makka du diiney Tuubaa du diiney Tiwaawan du tuy diiney feneen diiney fépp la l'islam moo tax ba muy wax faatiha na lu ubbee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alamin mooy tukkuleen est-ce que mooy arab yi mooy séeréer ah mukk moo tax waa nga xam ne moom rok seen la doon jaam nee na moom séeréer bi ma ne yow boo moom yow bés boo bu tuubee man mi nga xam ne samay ma ne man bokk man samay maami maam ci lañ ma sa ne mooy sëriñ ba nga xam ne ak a siiw waa ji bu tuubee tey dara laa ko ci ëppalewul waaw tus ëppalewu ma ko ci dara même bu dee baayam bii dund tuubul ëppalewu ma ko ci dara ñun ñépp dañoo nekk ñoo xam ne ay mbokk lañ fillaahi lillaahi ilallah mooy ay mbokk lañ ci yàlla ëppalewu ci dara moo tax alxuraan doon wax naan laa fad euh, kii euh, euh, kii yonent ma ne saa saam doon wax naan laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illaa bi taqwa ngëneel ab arab amul dara lu ngëne amul ngëneel ci kaw kudulub arab lu dul bu amee lu ñu koy gëneel mooy ragal yàlla vice versa tamit vice versa moo tax monsieur monsieur Lucien wala madame Lucie euh, la branche européenne bi tuub tey mais man ëppalewu ma ko ci dara même bu dee sama baay sama baay baay ci lañ newoon ci diine yi ëppalewu ma ko dara ñoo ci bokk moo tax yonent ma ne saa saam xoola leen wax aaya bi doon indi qul ya ahlal kitaabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum waaw waxal yaa ahlal kitaabi eh yaa ahlal kitaabi yéen yéen les gens du livre dikk leen ñëw leen ilaa kalimatin ci kàddu goo xam sawaa'in baynanaa wa baynakum ñoo ci yem kepp gis nga mu ne ñoo ci yem kepp kepp kepp benn privilège kenn amu ko ci kaw keneen waaw te ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaale bañ jàppante jàppanteeg ñenn ñi ci ñun di jàppe ñeneen yi ay yàlla di leen def ay suqa ki du nguru di leen def ñoo xam ne ay mooy chrétien lañ doo leen traité en tant que jaam jaamu bi yàlla doo leen traité en tant que jaamu yàlla comme sa bopp kon diine ji yonent bi alayhi salaam bi ñu ko jàngal ne diine yi planétaire moo tax boo déggee yenn nulaar yi nga xam ne nee nañ ay professeur lañ di bind ay ñu naan rabbil alamin mooy le seigneur des tribus mooy ñooñu xamuñu dara mooy les tribus arabes bu ne alhamdulilah rabbil alamin les tribus arabes la ci la ci la ci jublu mais ñooñu sincèrement euh euh ils ne méritent pas d'être moo tax on va ignorer leur nom léegi kon loolu lu leer te tamit dañ ciy jànge këne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam mbir mi lool la mooy risaala gi message bi dafa nekk moom faratalawoon ci moom mu jottali ko moo tax mu doon ko wax yaa ayyuhan nabiyyu balligh jottali li nga xam ne moom la la sa boroom di jottaliloo lim yónni ci yow boo ko deful yëgal ne jottali woo message am mooy loolu dafa newoon farata ci moom moo tax mu bind lettre yi te maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ni li war du mën a nekk du mat lu dul par travers loolu mooy ne loolu lay mujj nekk loo xam ne lu war la moo tax gis nga yonent mi aleyhi salaatu salaam ponk nag mooy mënul woon comme li ñu wax sànk taxaw fu ne lan moo xewoon lan moo newoon jamono jooju mooy ci côté technologie li ci taxawoon mooy bind lettre toogul ne noo man daal ay bind lettre hada bina lii daal man duma fi nekk di bind lettre non waaye dafa bind lettre dafa bind lettre comme ni ko buur yi defe bañ ko ñu ne ko ah buur yi nag bu ñu liir comme ni ñu ko gisoon ci riwaaye ñoom imaam euh, al-Waaqidi yooyu im saxa bu dee ne wér na feneen que bañ nee ko ah boo fi euh, buur yi nag du ñu fi jàng lettre boo xam ne amul cachet ah, mu ut xaatam benn jaaro boo xam ne la cee def Muhammadul Shaq Rasul Shaq Allah Shaq boo xam ne moom na doon signé moom la doon cachet affaire ndax la. loolu mooy moyen bi nga xam ne lay jaar ngir transmettre li nga xam ne mooy risalata rabbihi alayhi salatu wassalaam moo tax ñun moyens yi moyens yi nga xam ne ci lañuy ci la canal yi l'islam war a jaar ngir ngir daj ci àddina bi waruñ leen a xeeb te léegi dafa gën a yomb xoolal les les les réseaux sociaux léegi ni mel xoolal rek léegi les réseaux sociaux ni mu mel mais jarul jarul jarul jarul jarul ñu ñu ñuy wër ñoom suñu borom dañoo defal al istighna an tirhal mooy dañoo defal loo xam ne day tax ñu doyloo di di di jóg fu nekk ñu wëri fa boroom xam-xam buur yàlla dañoo yobbal loolu xoolal réseaux sociaux yi internet fii ngay toog ay cours di xew fële ca Makka nga mën a toog di ko suivre wala du xew fa y'a deux y'a vingt ans boobu xale nga woon wala juddoo boo woon mais ñu ko def ci ay sit nga dem télécharger leen di leen déglu même bu dee ne Cheikh ba ko doon génn na àddina bu yàgg yow sa moroomu maam la woon nee ñëw mën a jot yooyu yépp mu leer nañ nga koy déglu di suivre cours di ci am xam-xam boo xam ne man ngaa liir téere doo ci xam mais daawa bi noonu la mooy fi nga xam ne fa la nit ne bu dee ne ñiy jàngal bi ñu fa ne xam moo fay ne caaxaankat yi caaxaankat yee fii ne di xam nga xam nga réseaux sociaux yi nii bi muy génn xalaatul ci yëfi lislaam mais jullit bi mooy mel noonu jullit bi mooy mel noonu mooy jël yi nga xamante ne mbokki iblis yi ñoo ciy def wala boo même bu dul affaire yooyu sax ñoom leneen lañ ci jublu mais nga koy transformer tout temps di transformer le plomb en or tout le temps wala gën a baax mooy ngay utiliser yooyu ngir di ci leeral ñi nga xam ne dañoo war a xam seen diine mu gën a leer ci ñoom ak ñi nga xamante ne nii amaane lool mën na leen a dugal ci diine yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ñu jàngal lool moo ñu jàngal loolu ci lettre yii nga xamante ne nii moom la doon yónni ilal muluk wal umara te loolu yàgg na ko def ba mu nekkee Makka mais fan la doon dem da dem ci foire yi di dem ci marché yi Ukaz Majinna ak yu yu siiw yooyu Badr yu mel noonu day dem mooy foire yi doon am pas Badr sax foofu foofu ma su woon dem mais ay Ukaz ak yooyu ngir lan ngir daje nit ña fa ñii ne ngir man leen a woo moo tax mazala euh, euh, euh, bim naan yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi yonent mi alei saatu salaam lam yazal voilà lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim mooy doonul moom yonent mi alei saatu salaam loon deñ di dem ci li nga xamante ne yarju min allahi di di di xeeñtu seen foire yi di fa dem di yaakaar ci yàlla mu am fa ndimbal doo xam ne du dog te daje ci ndax doo ñëw rek mu dox moo tax nekk fi naan man du ma foofu bërëb yooyu xam nga man la ah, man foire yi surtout njaayum temps yooyu moom leer na riba moom dafay bari moom ah non loolu moom xam nga ko moom ah non jëxlin bi jaay am na wabu jëxlin ñoo fa doon ay seen yoon ne wu ci ay lii éthique nag wala boog lii nii xaram nag yooyu loolu am ci woon c'est sûr que foofu façon njaay baaxul façon njaay yi doon ay talaqi ruqba ar ruqban da doon am mais leneen ak leneen mais yonent ma saa saa neewul ne ah non man du dem foofu parce que foofu yu xaraama fa am quoi non non non am da yi yoo xam ne ni dañ fay jëw non dañ may taqal bu ma fa demee dañuy dañuy non dafa dem foofu dafa dem foofu waaw di woni ba ni muy amee du muy dajeek al ansar fii itam ah. mu xam ne mbir mi instant bii li fi taxaw mooy dem ba ba ba ba ba ba ba Constantinople loolu man da dem ba diwaanu Kisra taxaw fay wootee yooyu man da mu yónnee ay leer waaw waaye bokk na liñ ciy jànge lettre yi il faut am ñu ko yóbbu il faut mu am ñoo xam ne ñoo ko yóbbu te ñooñu neewuñ ne ah man dëkk yooyu dama koo xam man ma di arab pur arab nekk fii ñu may yónni ilaa Qaysar ah non man foog duma fa dem ah. mooy nangoo sacrifier wu tamit mu leerale boo demee lii ay ay man dana jëlal ay weer gis nga sëy na am na la mais mu bàyyi këram mais dafa yoroon këram loo foog soxnaam gisoon nañ bi ñuy gis tarjamaam bi yonent ma ne sax saam di leen tagg waa këram moom Amr ibn as ñuy tagg waa kër Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala dafa yoroon këram ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn as doom ji mais neewul ne man de non man du dema ah. ku may ku may téye sama njaboot non comme ni ko ñenn comme ñun doon defe lu gaaw koo ci wax mu naan waa sama liggéey bi ah non loolu. loolu moom foog naa du ma mooy kenn bëggu ci ñu dara déranger la daraay l'islam déranger la même bu doon ay vacances la posé sax yoo xam ne vraiment li ciy def du farata lu mel nii taxaw nga ne ko bon comme que yow am nga temps fan yi liggéeyoo bon est-ce que lii doo ko man pour benn jour que gis ñuy protester que non non du ko man te duma ko man ji dara toog këram rek la mooy ak benn faamam comme lañ doon wax rek mook faam bi doom ñi ne waaye ils seront en famille c'est bien baax na mais loolu baax na waxuñ ne baaxul mais quand bu dee ne yu ko ëpp solo daa gën a taxaw mais dangay ngay nangu surtout pour benn bés mais xoolal ñii ni xalaat la ñii nuñ doon def Seydina Amru ibn al-As ba mu demee foofale mais bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi génn àddina xabaar bi foofu la ko fekk ah. foofu la ko fekk pour wan la nam fa yàggee nam fa yàggee xoolal Seydina am kii Mu'adh ibn Jabal xam nga bokk na ci ñim ñim yónni woon kooku tudd wuñ ko mooy <laughs> <laughs> waxuñ loolu waxuñ loolu dañu dem Seydina Ali ibn Abi Talib ko koy yónni tamit Yaman di aji di dem aj gaa hajjatul wadaa moom yaman la jóge Seydina Ali moom yaman la jóge jógul Medina neewul woon ak ma time alay saab saab quand même xoolal nit ñi niñ baree nga bàyyi fi ñëpp di ma yónni man waxul loolu waxul loolu mooy sens du sacrifice nit gis nga flexibilité l'islam dafa bëgg gaay nekk ay électron yoo xam ne yu libre la ñuy doon flexible fillaahi ci buur yàlla mais bu dee ne ku ñu wax difficile a à à waaye yow wax mu ne waaw non man nag loolu ma ko man mais dara du dox dara du dox nañ leen jëli bon li ñuy def dañoo soxla ku jëli bagage yi mais pour ñu jëli ko nag il faut camion sàngam ñi fi am permis ak yi mën a dawal yooyu dee bu dee ñoom ñépp kuñ ci wax mu ne man woo non loolu loolu du ma ñu ne leen non même bu dul bëccëg gi boo wàccee doo ko mën a jëli guddi gi même indi ko noonu non non non ku ñu wax ma mais mais kañ la affaire yi di dox kañ lay dox bu dee ne ku nekk yow lu luñ la wax affaire lu doxal diine ji rek yow yaa ngi jëkk a teg sa intérêt bopp door a mën a nangu mais ñii dafa ñoon loolu ñii dafa ñoon loolu kon affaire yi loolu la sens du sacrifice xam tamit. yan moyen ñoo taxaw ci jamono ji ngir véhiculer l'islam ndax yooyu day changer day changer jamono ji moo boo ñëwoon naan ay lettres laay bind lettre c'est c'est révolu presque lettre ñi koy bind ci bareetul lettre moom mooy ce n'est plus à la mode nekkatul à la mode quoi ay SMS lañ yor ay kii ay ay ay même def benn vidéo yónnee ko nit ki def ko moo xam WhatsApp wala yu mel noonu. yooyu yëpp ci la mooy mbir yi day évoluer day évoluer loolu nag jullit bi moo war a xam moo tax boroom xam-xam li muy njëkk doon mooy doomu jamonoom day nekk doomu jamonoom doomu jamono nag tekkiwul waaye pour jaay ne man man ci aabi laa ci seeb yi xaw ma laa bokk ngay jaay ay nànd nànd lu di épouser waxu ñi nga xam ne xamuñu dara ak ni ñuy waxe nga koy fexe waxe di jaay ne yow ku nànd nga ak yooyu taxul ñuy wax mooy nga xam ni sa jamonoy doxe voilà xam ci jamono jii nii ana nan laa mën a def ngir jaamu yàlla gi ma yàlla nangu digal ma def ko ana yan moyen ñoo gën a approprier la suñu borom teg ak tamit yi nga xam ne ginnaaw sama digganteeg moom sama digganteeg mbokk yi ak ñi nga xam ne ñooy mbindee fi nan laay def ba ñu gën a mën a nekk ci li nga xam ne moom lañu suñu borom digal ci yan moyen lañuy jaar waaw al istighna'u an at-tirhal yooyu am idée toog fële Canada di def ay cours yow nga nekk Yabaan Japon keneen ki nekk Corée du Sud keneen nekk Afrique du Sud ñu koy seetaan en direct même bu man da nekk en direct après boo demee nga tapé affaire bi génn moo tax yooyu noonu dafa jar xam il faut pas image bi amoon nit ki il faut wala njàng balaa barkeel nga yor nga yor àlluwa loolu moom demewul noonu yorub àlluwa toog ci suufu ustaas bi ci kutaab bi ci ci daara ji nga yorub àlluwa boo xam ne dañ ciy jël daajeek yooyu loolu noonu moom nit mën naa nekk boroom xam-xam bi gën a mag bi gën a mag te xamul luy àlluwa xamul luy àlluwa xamul luy daa fi jàngi ci ay tablette la jàngi te dara la ko kële bind barkeele la non amul ay ci bant beeg non loolu moom loolu sincèrement sincèrement mbir yi loolu ah non du loolu àlluwa yi gënu la barkeel tablette bi nga xam ne alxuraan yee ngi ci ah alxuraan alxuraan la mbir yi nag day changer moo tax yooyu il faut nit ki mu capable taalibe bi ak boroom xam-xam bi il faut ñu di xam yooyu. ce n'est pas nit balaa jàng alxuraan rek il faut ngeen teg ko muy toog ci suuf mais bu ngeen amee ay fauteuil yu baax mooy ci salle bi fi ngeen di jàngi classe yi mais teg pourquoi pas du ci palais yi mais ça ñu yar leen yar boo xam ne ña nekk ca àll ba amuñu yar boobu mbir mu du ci palais bi nga nekk est-ce que waa ji ci pale bi la nekk wala feneen non mais. mooy ki nga xam ne moo nekk en face xale bi war koo jàngal war koo yar mooy kan est-ce que nekk na à la hauteur te pour nga nekk à hauteur mooy yow il faut ngay renouveler sa disque bi gis nga ni ni ni ni ordinateur yi def ñu jekk ñu ne renouveler kii bi yow il faut yow it ngay renouveler say affaire say affaire sinon boo fi ñëwee gis nga la daloon waa ashabul kahf radiyallahu ta'ala anhu yow moo lay dal mooy nga ñëw indi fi monnaie boo xam ne dafa dépassé mooy xam-xam boo xam ne yow li nga yor dafa dépassé àndatul ak jamono looloo lay dal moo tax nga ñëw ba ñu génnee yor alal joo jële ndax dañoo newoon xalwa ñu génn mais monnaie bañ yoroon dafa dépassé moo tax bañ ko ndee ca marché ba dañoo jàpp waajal ñu fee ndax lan kii liñ fi indi dafa dépassé mooy boroom xam-xam dangay da ngay fexe di renouveler sa xam-xam ngay xam nan lay mais. nan lay àndeeg jamono ji mais waxuñ la ne nga ne léegi bon ah oui c'est bon léegi pour ànd ak jamono ji nekk fi di julli ci waxtu yi dans les entreprises c'est ringard on est dans un monde de productivité et de compétition léegi nag ni ñuy def pour être en phase avec la modernité avec cette modernité mooy léegi nekk fi di julli nañ bàyyi ba àgg rek seen kër yi ngeen loolu moom amul loolu moom amul non non non non non loolu moom loolu moom loolu dafa ndànk loolu man da nekk dañ naan la yée eh, <laughs> moyens yi lañ la wax nga xool moyens yi mais mbir mi moom ci boppam du changer waxtu julli kaana alal mu'minina inna salaat kaanat ala al mu'minina kitaaban mawquta loolu loolu moom du changé nu mu man di demee productivité bi te da ngeen di wax lu amul waa jii tuxi pour cinq minutes cinq minutes yi ne mu génn tuxi naanaale café kenn waxu ko dara waaw waxu ngeen ne moom lu tax mu koy def parce que lii na ko arrêté kenn dóor du tuxati ndax ndax ah, jamono ja ngay tux day day yàq suñu productivité kenn waxu ko alors que waa bu demee julli quatre quatre minutes ñu ne waa ji day yàq productivité kon loolu dañuy xam ne hada hawa loolu ay ay ay neen la kon yonent ci alayhi salaatu salaam jàngal ñu fi ne jullit bi dafa nekk koo xam dafa war a nekk en phase ak jamono xam li nga xam ne mooy xew ak moyens yi nga xam ne ñooy les moyens de communication ndax jamono yii moyens de communication ci ginoon a mag mooy bii bindante ay leeg ak yónnante yi nga xam ne ñoo ko yóbbu ay émissaires waaye mu jàngalaa ñun di gis émissaires yi ku ñëw même gaayu Qaysar ya noo Kisra yi ñëw fa wax fa liñ ci bañ paree da leen jox cadeau moom it gis nga ñeneen ñi tamit même même même al-Harith ibn Abi jox na Seydina Shujaa cadeau tamit ngi gis ne lool la mooy lool la mooy même lu ma mere mere nit neewul noo ko kaafirun bu mag bi gaayam ne woon gaayam ne woon yéen yéen du leen xool ndax ba leen ba ñoom ñi daggoon seen seen lexeeg yooyu seen kii boog seen seen euh, sikkim yi pourtant jox na leen cadeau ba ñuy dem wax naa ñoom malgré tout kon alayhi salaam jàngal ñu loolu muy la diplomatie ci wàllu l'islam ci wàllu l'islam te tamit loolu ñu jànge ci leneen këne l'islam du rek man ñi ñuy woo ci diine nekkul rek ñi nga xam ne ñooy les pauvres les pauvres ak tamit ñi nga xam ne même ñu ngi ci l'islam waaye waroon dina xam seen diine ñooñu ce n'est pas que les nga xam ne ñooy borom doole yi borom nguur yi loolu da leen a concerné man ce n'est pas que je sois je, je deviens ministre que ne man léegi ay xam-xamu diine bi sama yoon newatu ji ah non non foofu sax nga ko gën a soxlaa parce que nous c'est responsabilité di gën a rëy yow lii li nga xam ne moom la yàlla gàll sa loos nga war koo gën a xam te def ci ndànk te di te di ko appliquer te ni sa kem attan kon y'a ay ay ay ay ay moo c'est pour les pauvres yow boo demee di jàng di di def conférence ci ñi nga xam ne ci banlieue bi la nga tenir fa waaye loo xam ne moom sincèrement dañ leen di wax dëgg waaye yi dañoo xaraam yi dañoo kii te même yooyu nga remarqué ba tax nga naan leen nii dafa xaram boo demee di defal ko conférence ministre yi doo leen ko wax mais loolu problème la loolu problème la yonent bi aleyhi salaatu salaam toogul mooy complexe d'infériorité boobu l'islam jullit du am loolu xam nga tey boo nee bind euh, kii woo buur yi ndax l'islam ñépp lay woo boo nee woo président américain invité ko en islam ci l'islam gars yi dañ naan saa yi dafa dof quoi mais c'est pas dafa dof mais loolu mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam toogul woon naan bon yónni non oui César César lay non parce que loolu lu yàlla war loola war lu mu lu mu waral la ci suñu kaw ci ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xeetam bi doon ne lool ci moom moo tax affaire yi. mu doon wax ne ngeen ngeen nekk ñoo xam ne mais boo koy def booy woote dangay ngay bil xikmati ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal maw'idati xasana wa jaadilhum billati hiya ahsan gis nga leen ci li aaya boobu wax la def ci loolu noonu la appliqué ci lettre yi ud'u wooteel jëme ila sabili rabbika jëme fan ci sa yoonu boroom di lislaam waaw bil xikmati si sagesse bil xikmati ak sunnaay yonent bi alayhi salaam ci nga koy tegaan mooy booy woote sagesse boobu ñuy wax mooy xikma xikma boobu mooy sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy sunna ngay jàng xool li mu mel nan la ko alayhi salaam doon defe nga defe ko noonale xasana ak waaraate wu rafet moo tax yonent bi alayhi salaam te moo ñuy defal transition ci leneen luñ ciy jànge mooy ne maw'izatul xasana boobu waaraate gu rafet googu ak li nga xam ne sages boobu nga xam ne lépp di sunnaam alayhi salaatu wassalaam ci lañuy xame booy wax ak koo xam ne kilifa la rawatina buur la walla président la wala jiit la wala ambassadeur la wala loolu même bu gëmul yàlla dafa am teggin yu ñu war a waxee ñooñ ndax waxul ne min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuluhu wala nga ne loolu mën na nekk min muhammadin sallallahu alayhi abdullahi wa rasuluhu wala nga ne min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdillahi wa waaw lettre bii de mu ngi bàyyi ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa bi di jaamu yàlla ak ndawam ilaa qaysar bi mu nee ilaa qaysar jëm ci César lan la ci teg azimur ruum kilifaay romain waxul ilaa qaysar xinziirur ruum wallahi waxul lool neewul lettre bi mu ngi jóge ci man seydinaa Muhammad alayhi salaam jaamu bi yàlla di ndawal jëm ci ki nga xam ne mooy César le port des Romains waxu ko de waxul ilaa kalbi Rum ilaa qaysara kalbi Rum waxu ko de comme léegi ni nga xamante ni noonu lañuy ñuy waxe moo tax mu nekk ay teggin yoo xam ne alayhi salaatu wa salaam loolu la ñu jàngal nit lu man di moo tax li boo gisee diplomatie eh, kuffaar yi ñoom ñooy saagawante seen biir mooy ñoom ñooy saagawante seen biir la diplomatie des mécréants yooyu ñoom ñi xamul ñoom ñooy saagante seen biir mais jullit jamais jullit waxuma la bokk jullitam ndax sibaabul muslimi moom fusoo waaw kita wa qitaaluhu kufru yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na saagab jullit di ko ŋàññ loolu ak génn topp la ak kàccoor la ak per ak perversité la kantaa ñëw nag di xeex ak moom ba ko yaay moom kooku moom dafa nekk loo xam ne ak kéeféer la kon jullit moom nii lay doxale moo tax boo seetloo bu ñuy wax ay duñ ñëw naan ay Macron non dañ naan président Macron ndax yonent bi aleyhi moo jàngal comme ni nga xam ne noonu la nekk ci muqaddimatu saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi ci muqaddimaam sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo leen jàngal an nunazzila an-naasa manaazilahum ñuy wàcce seen place ku nekk li yàlla def nga nekk ko monsieur le professeur monsieur le professeur maître moo xam maître biy jàngal ci école primaire yi maître maîtresse maîtresse bu dee koo xam ne avocat la maître où est le problème loolu la ñu yoreen ci ba lay sarsam jàngal wàcce leen nit seen place euh, euh, euh, Macron a le président Macron a été kii Emmanuel Macron a été kii élu président de la France président Macron loolu la wax loolu la ñuy wax ndax loolu man defuma ko parce que nit ñi ngi koy non parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu ko digal moo Sayyidatu Aïcha jàngal ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal ñuy wàcc nit ñi seen place moo tax ila Qaysara azimir Rum ila Kisra azimul Furs ila al-Muqawqis azimul iskandariya waaw akbar nga gis te ñoom ñépp ay kuffaar la ñeen ñi après dañuy xeex moom rey ñu bari ci ay saxaaba yi ghazwatu Mu'ta Qaysar te pourtant bindaan na ko ba mu ne ba mu demee tabu te foofu it muy lettre boobu neewul ilaa kalbir ruum mi ma reyal ñoom Seydina Jaafar ce chien des Romains qui a qui a tué mon mon mon mon mon cousin waxu ko mais mais plus noble comme mais parmi les plus nobles de mes compagnons waxul loolu de waxul loolu waxul loolu de ilaa Qaysar Hiraql mooy la nga xam ne mooy kilifaay romain Allahu akbar ayna al léegi xoolal même suñu biir te loolu lañu jàngal ndaw ñi di wekk mag ñi mag ñi di yërëm gone yi keroog ba ñoom mu xëy saak ñooñu naree wax kenn ki naroon mu ne ko kabbir kabbir ca Xaybar foofule bañ bañ fa amee kuñ kuñ leen fa reyal kenn ki jóg bëgg a wax te moo gënoon a nekk xale yonent ma lay saaf saaf nekk kabbir kabbir mooy defal mag ku mag ci commencé ki gën a mag commencé moo tax loolu la. ñun dañuy respecter jullit dangay respecter ñépp amul ne man maay fi boroom xam-xam bi paa bi moom non respecter leen ko respecter leen ko jox leen ko cëru mag moo tax alayhi salaam ne leen kabbir kab ne waaja kabbir kabbir paaneel allahu akbar non mooy mag naki makki bàyyil ko makki mu am priorité njëkk a wax kon loolu mooy kii mooy duma mere nit xoolal li ci gine graw mooy xam nga loolu diplomatie ku faar yi wax naa loolu lay demee boo gisee entre Trump ak waaja Kim Jong Un ñuy saagawante comme ay xale yu ndaw loolu mooy ñi nga xam ne ñooñu naanuñu ci géeju am am nubuwa neewuñ ne duñu ci masa ñaan ñun dañuy ñaan sax buur yàlla yàlla na ci ñoom ñépp yàlla nañ ci ñaan allahu akbar amin mais mosuñu ko gisuñu ci tus looloo tax ñu ñuy doxale noonu ki nga xam ne allama dunya al adab moom mi nga xam ne rabban naas moom mi nga xam ne moom moo yar nit ñi ñi nga xam ne ñoo ñi ginna yaruñu mas a teg seen tànk ci kaw suuf moom alayhi salaatu salaam ci moom la ñoo ci lañ tukkee lañu yor yar ñi nga xam ne ñoo gën ci nit ñi ba'da rusuli wal ginnaaw yonent ya alayhimu salaam saxaabaa mi radiyallahu anhu kooku du yar koo xam ne ni ngeen def ay saagawante ci àddina bi non moom moo ñu jàngal ilaa qaysara azimir waaye nag li ñu naan teg nit palaasam loolu dëgg la mais nag loolu du ñu yóbbu tamit ci ñu koy teg foo xam ne àggu fa àggu fa parce que diw par exemple mag ndax li gën a garaaw mooy boo gisee entre ñoo xam ne nañ ay sëriñ lañ di di di di waxante ay di sànnoonte ay jatrib yu bon seen taalibe yi ku di leen jàppale ñuy waxante lu ñaaw ku nekk di wax keneenkalu ñaaw te ñu ne ñoom ñépp ci lislaam lañ ne benn tool bi lañ ne moom lañuy bay ñooñu dëgguwuñ ci li ñuy wax waaye wàcc nit ñi seen place du tax nag du ñu yóbbee jamais ñu leen di teg nag foo xam ne ñoom àgguñu fa àgguñu fa du ñu fi taxaw mukk naan waa ji aylamul ulama te waa ji farataay jàpp xamu ko ah non non non comme ni ñu yi ni koy defee loolu tamit beneen problème la ndax l'islam la tafrit wala ifrat amul excès waaye amul négligence no non wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata la alxuraan wax naka noonu lañ leen defe ngeen nekk xeet koo xam ne dangeen diggu doomu kon suñuy mbir dafa war a diggu doomu waruñu jeng nii ci côté bi nii ci beneen côté bi ah non non dañu war a nekk ñoo xam ne ñu juste lañuy doon ñu juste lañuy doon te buur yàlla képp tax bi hada qaamat as wal ard la yahud boo xoon te muy dëgg ci sa maandu gi yow Abdallah ibn Rawaha nga doxal fii nii ci Xaybar ñu la doon waaj a corrompre nga ne loo ñëw fa nga jóge moom nga gën a bëgg moom nga gën a sopp ci ku yàlla bind waaye yi ñun ñii nga amal ngay séqalantel ñun nga gën a bañ ci lu yàlla bind waaye loolu taxul nga jël suñu àq di ko jox moom walla di wàññi seen àq ngir moom loolu duma ko def ñu ne ko juif ya prêtre kii rabbin ya ne ko sëg maandu gi nga fi wane loolu la asamoot ci la asamaan ak suuf taxawe wal arda xalaqaha wal arda wada'aha lil anam arrahmaanu allama alqur'aan xalaqa al insaan allamahu al bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan wal arda wada'aha wa rafa'aha wa samaa wa samaa rafa'aha wa wada'a al mizan alla tatghaw fi al mizan wal ard wa samaa yëkkati asamaan teg baasi nga nag bu kenn jéng kon loolu la mooy nag du ñu loolu wàcc nit ñi seen place walaw kaana kaafiran loolu du tax ñu ñëw nag ci suñu biir di wax nit ki koo xam ne di seedeel di koo xam ne leer nañu li ñuy wax amul dañuy réeral nit ñi après ndax boo fi ne waa ji boroom xam-xam la nit ñi jàpp loolu muy def gaay di ko copier ndax yow yaa ne woon boroom xam la bàkkaar bu ñu am yow diñ ci jël loolu la ko wax te yow yaay nekk le principal responsable waaw ah loolu